mooy ne muy côté fiq tuuti xam nga mooy xam nga deret deret deretu nit bu xasee génn mooy bu génnee mooy sobe la deretu nit sobe la bu génnee pas mu ci biir veine yi mu nekk sobe non mais bu génnee mooy bu nàccee nii bu daggee muy nàcc loolu sobe la naka noonu deretu comme xar mu ñuy rendi mooy ne ak damul masfuux boobu nga xam ne day tuur boo rendee xar mi loolu di génn loolu sobe la pas li des yi mooy boo koy togg ak yooyu yooyu déedéet yooyu bokku ci mais deret sobe la te loolu moom la jamaahirul ulama wax léegi léegi ci doomu aadama waaye yooyu ngay dégg ñuy wax noonu bu dee ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam sobe mooy du sobe ci yonent bi alayhi salaatu mooy dereetam moom du sobe euh, naka noonu mooy ay yi nga xam ne ay tuur ndox yooyu xam nga yooyu ci doomu aadama normal mooy ñeneen ñi sobe la mais bu dee ci yonent bi alayhi salaatu du sobe léegi dinaa la wax lu tax bu dee côté deret ji xoolal xadiis bii xadiis bii yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne man massa dami damahu lam tusibhu naar ku sama deret laal deretam mooy jaxasoog moom safara du ko laal fan lañ jële tegtal boobu mooy ne waajuru Seydina Abu Sa'id ibn euh, Abu Sa'id al-Khudri di Malik ibn Sinan lan la def dafa ñëw muucu deret ji ci xar kanam yonent bi alei saatu salam bu doon ne sobe la dina na ko ee eh, déedéet bu ko def yow lii lu tax ngay jël lii sobe la ndax sobe kenn du ko consommer non seulement kenn du ko jaay mais kenn du ko consommer rawatina consommer bu doon ne sobe la dina la ko yii nii sobe la bu ko amoo droit di ko naan ba pare mu ne ku ko naan yow na la leer ne kooku safara du la laal kon lool lan lay wane que ne kon deretu yonent bi alayhi salaam du sobe mooy bu génnee comme ni mu sobe ci ñeneen ñi ci des kanta ay li ñuy ay tuur ndox ak yooyu gisoon nañ ko ci yaay ummu ayman yaay ay man moom dafa naan li nga xam ne mooy benn euh, euh, récipient boo xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam da ko def ci néegam buy tëddi ngir bu waree comme que ñoom seen seen seen euh, toilette bi newul woon ci biir kër yi da jëlaale benn récipient boo xam ne bu waree jóg guddi war a ndox ci la koy def waaye benn bés yaay ummu ayman gis ko ba mu ko gisee ba mu ko gisee nu mu def dafa naan affaire mu ne ko yow de xam mu ne ko mu ne ko noo ko def mu ne da koo naan mu ne ko yow xaw ma kan waaye biir buy metti dootu la daw bu doon ne sobe la dina ne eh li nga naan sobe la kon loolu mooy wane ne kon alayhi salaatu wassalaam basharun laysa kal bashar nit la de yàllaa ko bind waaye melul nit ñi bon